<laughs> waaw allahu akbar moom sàmm woon walam yazkur mu ne waaye bokku ci laakin mooy xadiiso uh, kii bi uh, abu kurayb bi dane laa yaqulanna dana yoon saa sam nee na bu kenn wa ahadukum kenn xabusat nafsi walakin mu ne walakin boobu rek amul ci xadiisu abu bakr ibn abi shayba xabusat nafsi rek la wax li yaqul mooy walakin bi amul wal yaqul waaye laakin moom amul ci laakin amu <laughs> akbar allahu akbar huwa al imaamu muslim abul xuseyni saway ah oh non non non rahimahullahu taala waaw kon nii lañ ko ëndee léegi nañ xool bu Sahl ibn Hunayf bi rahimahullah nekk sax imaamul uh, al bu al bu Buxaari rahimahullah imaam muslim it daal na ko ëndi voilà mooy moom itam comme noonu la rek voilà moom itam daa daa dajale dafa dajale ñaari xadiis comme ni nga xam ne noonu la ko sëriñam imaam al-Bukhari defee woon noonu la ko defee kon al imaam al-Bukhari mu ne haddathana Abdaan mu jëloo ko ci moom lañ contacté def Abdaan ibn Jabala mais tekkiwul ne wala euh, Abdaan noonu mooy Abdallah Abdaan waaw abd bi ak an bi Usman moom lañ boole muy Abdaan waaye Abdallah ibn Usman Abdallah ibn Jabala ibn Abi Rawat abu abdirrahman al-azdi mawlaahum al-ataki al-marwazi rahimahullah génn àddina deux cent vingt rahimahullahu ta'ala qaala axbaranaa abdullah mu nekk nettama abdullah ma abdullah ibn al-mubaarak ibn waadih al-hanzali at-tamimi mawlaahum abu abdirrahman moom al-hanzali at-tamimi mawlaahum al-marwazi al-khuraasaani génn àddina cent dix-huit génn àddina cent quatre-vingt-un borom jaloore yu màgg yi waaw hmm? ah. Allahu akbar léegi an Yunus moo ko jële ci Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjad al-Ayli ah, rahimahullah génn àddina cent cinquante-neuf an Zuhri mu jële az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab ibn Abdillah ibn al-Harith ibn Zuhra ibn Kiram waaw naka am ibn Luwayy ibn Ghalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr gane àddina la cinquante génn àddina cent vingt cinq an Abi Umaama ibn Sahl ibn Sahl mu jële ci Abu Umaama di As'ad ibn Sahl ibn Hunayf voilà ibn Wahib Abu Umaama al-Ansari al-Awsi génn àddina la cent rahimahullahu ta'ala am na moom mii nag ab saxaaba la <laughs> Abu Umaama en fait saxaaba bu dawe la woon waaw <laughs> ah, doomu Sa'd ibn Hunayf la mooy saxaaba mooy daa jële ci baayam Sa'd ibn Hunayf moom mooy ki nga xam ne mooy baayam Abu Umaama mi gis na Yonent saa salaam mais jëlewul ci moom ndax gone la woon waaw déggawul ci moom waaye gis na Rasulullah moom Abu Umaama As'ad ibn Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhuma wa ardaahuma hmm? ah. beneen euh, beneen peut yaayam xam nga moom damay ragal ne baay ji euh, euh, kële la ko tudde Asad ibn Zurara parce que Asad ibn Zurara mooy papa yaayam te bokku na saaba yi njëkk a yi waa Medina yi teel a génn àddina avant Badar waaw waaw mooy yaayam mooy yaay moo mooy papaay Asad ibn Zurara Abu Umaama moom tamit moo doon dàkkantalam waaw moom moo doon dàkkantalam abu umaama as'ad ibn zuraara bokk na ci aqabiyuuna yi ñi nga xam ne ñoom la yoneen saasam dajaloon Makka waaw bokkoon ñu gënoon a baax ci lamsaar yi mais dafa teel a génn àddina ndeysaan fële ci madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wassalaam mooy yaayu moo jur yaayu kii di Habiba Habiba mi jur um uh, uh, kii uh, abu umaama ibn sahl mi yaayu yaayam papaam abu umaama as'ad ibn zurara kii nag abu umaama di doomu sahl ibn hunayf damay loolu la ma sama xel dina jox ko ne sahl ibn hunayf maam ji ko tuddee waaw mooy baayu yaayam allahu akbar abu umaama kon abu umaama ibn sahl léegi moom mu jële ko ci baayam an abihi baayam mooy sahl ibn hunayf gis nañ ko fan yee bi ñuy gis affaire image yeeg voilà <laughs> moo demoon ci Seydina Abu kii euh, Abu Talha voilà yaa ngi koy fàttale ko mu feebar mu dem di ko seeta Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ne bi ma ñëwee foofu ma ñëw fekk fa Sahl ibn Hunayf Abu kii naan ko di digal benn waaye naan ko dindil ma image yi nekk ci suufu kii bi Sahl ibn Hunayf naan ko lu tax nga bëgg a dindi lii mu ne ko xanaa day góor parce que xam nga yeneen saa saa bi mu tere ci yooyu mun ne ko mee est ce que waxuloon ba mu des fii saw loo xam dañ koo def ci biir ak yu mel noonu loolu bokku ci mu ne waaye lii moo gën a teey sama xel sama xol voilà Sahl ibn Hunayf moo ne noonu génn àddina li nga xam ne mooy la 38 ci xilaafa Seydina ah bokku ci waa Badar moom mii ah ku Sahl ibn Hunayf Allahu akbar la Badri la dëkkoon Kuufa génn àddina Seydina xilaafa Seydina Seydina Ali ibn Abi Talib hmm? allahu akbar allahu akbar fekk na mboolem xare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem xare yi bu yonent bi alayhi salaatu salaam taxaw xare ba fekk na ko sawaay <laughs> ma ne shahida wal mashahida kullaha loolu amul jaloore bu ko féete kaw xanaa xamoo mooy saxaaba yi en li ñu gën a ñeneen ñi daa bari mais bokk na ci mooy ñi nga xam dañu moo tax Abdallah ibn Mubarak mi ngi sànq biñ koy laaj naan ko ndax Urwa kii xam nga rek gaa yi dañuy gis ku baax gis ku baax bañ jàpp ne ah saa waay de xanaa nag léegi boobu di ko comparer ak ab saxaaba quoi naan na naan ko laaj naan ko Umar ibn Abdul Aziz xalifa bu mag bi nga xam ne moom baax na ba dañu ñëw. di ko wooyu cinquième xalif alors que bo chronologiquement il n'est pas cinquième mais tellement ni mu selle woon te baaxe woon nekkoon jantu njollooru jamonoom taalibe saxaaba la du saxaaba ak ni mu ëndiwaatee ak maadute ci kaw suuf bi mu nee xalifa moom Seydina Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam <laughs> surtout Marwan la jur baayam Abdul Aziz <laughs> <laughs> ni mu indi waa de justice Seydina Omar mooy maamam quoi côté yaayam voilà côté yaayam Seydina Omar mooy maamam <laughs> radiyallahu anhu Omar ibn al-Khattab al al al <laughs> waa ji laaj Seydina kii Abdallah ibn Mubarak naan mais moom moom Omar ibn Abdul ku gën ibn Abi Sufyan kii ne ko Abdallah ibn Mubarak ne gis nga. waxuma la dara gis nga Muawiya maam mam doon war jamonoy yonent saa dem ci toolu xare ànd a yonent saa salam poussière bay dugg ci ci bakkanu mbaam ma moo gën Omar ibn Abdul Aziz ak keneen moo gën moo leen raw foofu <laughs> poussière xam nga lu tax parce que nit nit nit moo la saxaaba nit en li ñu rawee nit ñi du ay jëf yu baax nii kese ak tamit walla maa ëpp lu ma julli maa ëpp lu ma woor maa ëpp lu loolu rek ngëneelu yàlla bu mu leen defal te ci yonent saa lay jaar yonent saa la borom bi def mooy nit koo xam ne mbindeef moo xam ne gën a màgg ci mbindeefu yàlla yépp képp koo xam ne bi mu newee kaw suuf fii da nga koo gis gëm ko faatuwaale ci ngëm yàlla raw nga képp ku ñëw sa gannaaw ak ñi la jiitu jiitu woon dundul yonent la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim waxuma ñi ñëw sa ginnaaw kese de non ma ne ak ñi woon xeet yi woon depuis sayyidina adam alayhi salaam ba ci saa salaam di ñëw képp ku dut yonent saa abab yonent bi saa salaam raw na la waaw moo tax yëf yi ngëneelu dooy jëf yu bare koy mayee wala ak jaay bu waaneek wala nangam ak nangam zalika fadlullah <laughs> wallahu yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim kon Sahl ibn Hunayf allahu akbar ay radiyallahu anhu waay ani nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu la yaqulanna ahadukum khabuthat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi voilà kon gis nga hadith bi it na ko la ko al imaam al imaamu al Buxaari muttafaqun alayhi la na ko noon al imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullah alayhi moom it noonu la ko indee voilà kon euh, lii mooy xadiis bi léegi euh, li nga xamante ne nag mooy euh, lëkkaale ma suñu bunt bii nga xam ne day wax si gu ñu sib nit ki di wax xabusa nafsi mooy lii yoneen saa sax moo ko tere laa yaqulan na ba pare feddali koog benn laa bi nga xam ne nuun bi nga xam ne day feddali laa yaqulan na ahadukum bu kenn ci ngal la waay di wax xabusat nafsi waaw bu mu utiliser expression boobu waaw man sama kii daa bon sama bon nii sama kii sama waaw sama bakkan dama bon sama kii daan comme waaw xam nga léeg-léeg nit borom bi moo def ay fataraat ay jamono yoo xam ne nit ki il jongle entre jamono yi sawar ci jaamu yàlla ak jamono yoo xam ne da ciy tàyyel waaw jamono yooyu nag ku jàpp ne jamono sàggar la non mooy bu la kiiwee nangul lii bo mooy noonu waaye jëmale ko ci lu baax jëmale ko ci lu baax borom bi di lay bindal comme si ba nga sawaree la nga doon liggéey moo tax yeneen saasam ne woon ki nga xam ne ida marida al abdu aw saafara jaam bi nga xam ne day góorgóorlu di jaamu yàlla bu feebaree wala mu mu tukki dañ koy bindal lu baaxam comme si ba mu nekkee tukkiwul daa du ko tee ñu koy bindal lu baax comme si tukkiwul woon ndam doon tol mooy tukki bi di tax yépp yu mu da def na mu ko a defee ak na mu gënoon a mate garaawul borom bi da koy defal comme si ba mu nekkee pekelek sawar waaye bu dee daa feebar ah maaka euh, euh, kutiba ci ay jëfam yu baax lam doon am bu tukkiwuloon waaye bu feebarul woon saxiixan ba mu ne ku wér boo feebaree lépp boo xam ne jëf ju baax la doo doon faral di def ay nawaafil yoo doon faral di def même sa jaamu yàlla ay farata yi mais sa feebar bi tax defe woo ko nam mag yow noonu nga ko defe noonu la ko borom bi bëgg te noonu la lay fay comme si dara dalu la woon allahu akbar kon nag mooy jamono fatra googoole bu dal nit ki nga xam ne day jekki yëg ne bon euh, am na daal loo xam ne il n'est pas sawar tey waaye malgré loolu bu mu utiliser expression ay xabu sax waaw waaye na jëmale rek tout le di jëmale ci côté bu baax di positiver quoi waaw waaye na wax laqisat nafsi laqisat nafsi nay wax laqisat waaw Allahu akbar wala imaam Ibn al-Arabi ne laqisat mooy daqat mooy xat na tey moom damaa sama xol bi daa xaw xat waaw waaw waaw nag am na lu ñoom imaam an-Nawawi rahimahullah bi muy saraal yi mu ne waalee fa in qiila bu bu nit waxee waaw yeneen saa sam nee na fii bu kenn wax laqisat bu bu wax xabusat mais na wax laqisat mais waaye yeneen saa salam qaala sallallahu alayhi wa sallam waa ji nga xam ne daa nelaw ba julli weesu ko julli farata la gisoon nañ xadiis boobu dinañ la ko fàtt gi nañ tudd ni mu wax ba pare nañ tudd moom al imaam al haafiz li muy wax ba pare boobu bi mu waxee mu ne fa asbaha waa ji day xëy xabiisa nafsi kaslaan xadiis boobu ah kaay fàttali la ko Allahu akbar mooy xadiis bi nga xam ne moo doon xadiis 1169 Allahu akbar ñu ngi ko gisoon baabu fadli qiyaamil layli foofu lañ ko gisoon waaw fay ubbil bismillah mille cent soixante <laughs> non man je ne suis pas pressé vas-y gis nga ko voilà non mille cent soixante cinq maanaam mille cent soixante mille cent soixante cinq la woon mooy chapitre deux cent douze baabu fadli qiyaamil layl bi noon waan abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala yaqidu shaytaanu ala qaafiyati ra'si ahadikum idha huwa naama thalatha uqad yadribu ala kulli uqda alayka laylun tawil farqud fa in istayqaza fa zakara allaha ta'ala hallat uqda fa in tawadda'at ina hallat uqda fa in salla ina hallat uqda uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiba an-nafs wa illa asbaha khabitha an-nafs kaslan mu ne Seydina Abu Hurayra mu ne Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na radiyallahu an Seydina Abu Hurayra Abi Hurayra mu ne ndawal yàlla saa saa nee na seytaane day fas ñetti fas ci doqu karaw ga nekk ca doqu nit ki saa buy nelaw ñetti fas në da di fas ba pare daal di ciy dóor tël aywa alayka laylun tawil farkoo de maa ngi lay dénk man seytaane maa ngi lay dénk man seytaane li nga xamante ni mooy nelaw yu diis waaw mu gudd aca moo tax gaa yi léeg-léeg yeewu nii du leen yomb yeewu fajara parce que saytaanee leen nan nelaw laan takk ñetti në ñetti litt <laughs> lay ñetti ci seen lay lay ne saa ci seen pare dóor ci man iblis maa la ko yaax moo tax gars yi dégg xëruñ yoo xam ne gaa yi du ñu yeewu <laughs> léegi nag bu waa ji nag góorgóorloo jóg ah tudd turu yàlla benn pas-pas dem benn ci pas yi wadd deñ bu jàppee benn wadd bu jullee nag yépp daal di warat fa asbaha day mujj nekk nashitan ku ta ku ku ku saar tayyiban nafs bakkanam nga gis mu nekk koo xam ne day day day teey waaw eh? tendre jëm ci def lu baax wax lu baax bu xëyee fu mu jaar nekk koo xam ne vraiment ah ñëpp koy apprécier ñëpp koy bëgg nekkal ak moom voilà kii il est facile à nekkal vraiment bu ñëwul sax gars yi di ko laaj ñu ëllëg di yàkkamti mu ñëw ndax xam nañ ne yiw kese la indi. waaye wa illaa waaye bu deful lii <laughs> waaye dara la yeewul quoi ah xërën xërën ba waxtu yëpp weesu <laughs> waaw julli farata yëpp weesu naaj wi yee ko nag mu jóg wa illaa xabi asbax day xëy xabiisan nafs waaw. du nekk bo bon humeur ah. hmm. nga gis ko mu nekk koo xamante ne ni da ngay gis ne waa ji tayel ba pare tayel nag ci jëm ci jaamu yàlla man na sawar ci leneen i caaxaan loo xam ne moo ànd ak kanam waaye taslaan ci yoonu jaamu yàlla moom da ciy tayel moo tax gis nga bu demee sax léeg-léeg bu koy def day tas tas mais tas tas goog ak gaaw goog du pour julli ji pour mu ngi gaaw naa ko gaaw def ngir dem damaa war a liggéey damaa war a liggéey ngi tar ji beneen saytaane ba xinzab ne ko eh uzkur kaza muy kàddaar mu ne ko toog fàttaliku liggéey eh, yow bis bi heure bi yow eh bis bi yow eh, eh météo bi eh saison bi yow sooy jot eh yow du eh, taw sa waay day taf taf mu mu pare julli seen moom su rek jël tànk rek maman à tolloo rek taw wala bàyyi ji à tolloo rek taw tey <laughs> <laughs> léegi kanta ay si kar waaye boo jullee ba pare si kar yaa jooyu même bu duggee ci bis bi du ne xaaral ma toog def subhanallah non loolu da ci tàyyel commencé nag dugg ci téléphone bi waaw euh, euh, site bu ne nag yi ko rawoon ci guddi gi yëpp mu rattrapé ko bu dee ku yéex a tëdd la moom à trois heures du matin yi tàmbale woon actualité ak mbiri caaxaan yi tàmbale après ba mu nelawee yooyu yëpp mu war leen a ak yi nga xam ne ñoo xëy ci suba gi wal iyaazu billah <laughs> léegi lii la la imaamu Nawawi ne bu nit waxee waaye fii yoneen na xabiisu waaw waa ji bu lool day xëy xabiisa mu ne loolu ja qaala al qaadi wa ghayru mu ne al imaam al qaadi Iyaad ak keneen ko daal na ciy tontu tontu baa ngi nii déglul al imaam al qaadi Iyaad al Maaliki dëkkoon fii ci Rabat ci Maroc ci Maroc ne <laughs> rahimahullah mu ne jawaab anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu ne non yonent sallallahu alayhi wa melale da xabaare ci xaalu koo xam ne du moom yeneen saa sam keneen nee na jullit bu bul wax sa bopp xamu sa nafsi lii la doon ne koo xam ne lii mooy xaal bi lii mooy réalité wu nit koo xam ne yoonam newu ci du fexe jóg du tudd yàlla du yooyu doro newu ci bu yeewoo nelaw heure bu ko neex di yeewoo ko neex lii moo koy dal parce que takk yi seytaane takkoon ci moom loolu du te yooyu da koy diisal ci lépp loo xam ne lu koy jëme ci boroomam la da koy tàyyeloo loolu la doon wax ne xaalu kooku mooy xabiisa nafsi kook la doon nenale mais pas boppam waaw te koo xamante kenn xamul kan la mooy kii mën na tombe ci ku nekk te loolu mooy lu ñu ŋàññ la waaw di wane ne lii xaal la bu ñu ŋàññ nang ko moytu yow jàmm di mel ni xaalu façon nit ñu mel nii nga xam ne ñoom xabiisa nafs bu xëyee day nekk koo xam ne xabiisa nafs kon loolu mooy li nga xam ne mooy wax ji voilà mais ça ne veut pas <laughs> moom voilà yone saa sax daa utiliser baat boobu mooy utiliser gi ci xaalu ki nga xam ne lii mooy xaalam nii la mel waaw waaw lii la waaw léegi nag tere gii nii boroom xam-xam yi dañ naan tere gim ne laa yaqulanna ahadukum xabusa nafsi ñu ne loolu li nat bi la waaw dañ koo sopp li zammi ah al imam alxaas na xajar xoolal nañ wax moom li nga xam ne noonu la doon indi li mu koy wax ah waaw <clears throat> waaw ah. ah. mu ne wa qaala ibnu mu ne al imaam ibnu Battaal al Maaliki rahimahullah nee na ko hmm? mu ne nag tere gii nii ak digle yi saa sam ne bu ko kenn wax huwa maana adabi wa laysa ala sabiil al mu ne day nekk ci maanaawu teggin waaye nekk loo xam dana la par force obligation ngay waxe nga bu bu fi wax xabusat la xisat mu ne loolu romboon na. Ah loolu mooy léegi mu wax hadis bi ñu gisoon sànq wa taqaddama fi salaat fi alladhi yaqidu ash-shaytaan ala qaafiyati ra'sihi fa yusbihu xabiisa an-naas léegi mu tudd hadis boobu euh, waa ji Iblis ku na kuy nekk buy naraw mu takk ay na ci ginnaaw. Hmm? mu ne loolu yeneen saasam utiliser na xabisa naf alquran tamit daal di nay utiliser wa nataq alquran bi hadhihi lafza fa qaala mu ne moom ta'ala borom bi nga xam ne moo kawite yéegul wa mathalu kalimatin xabisa mooy misaalum garab goo xam ne gu gon bon la mu ne qultu nee naa lakin waaye lam yarid zalika illa fi ma rad loolu bu ko alquran yoneen saa salam tamit tuddee mooy daa nekk loo xam ne dañoo ŋaññi jëf joojee waajay nelaw tuddul yàlla deful dara fexewul yeew ba seytaane yam ko takkaloon mu tax mu diis gann tayel ci jaamu yàlla loolu lu ñu ŋàññ la alquran it kalimatan xabiisa gii mu doon wax loolu daa nekk loo xam ne ñu ŋàññ la loolu wu fala yi zalika loolu wutewul ak li nga xam ne loolee maa dalla alay xadiisul baab buntu xadiisu bunt bii di wax ne bu ko tere min karahati wasfil insani nafsahu bi zalik loolu amul benn wutewul ak nekkul loo am dafa opposé woog tere guñ tere fii ci xadis bi nit ki di melale boppam naan man mu bon man daal sama kay daal moom mu sa mu fi di ki nàngam déedéet leen waxa loolu ma mu te lii waqat sabaqa lii jiitoon na li hada iyadun mooy moom la imam al-Qadi Iyad wax te imam an-Nawawi indi woon ko waaw mu ne wa abi jamra mu ne al imam ibnu abi jamra tamit annahyu maghribi andalu annahyu tere an zalika lii yoneen saa saa tere li bi mooy lu ñu sopp la wal amru bi qawli laqisat li nab bi mooy tere gi dañ la koo tere tanzih la sibil digal giñ la digal dañ koo sopp waaw mu ne fa in abbara bi maa yu addi maanaawu kafa walakin tarkul awla walakin tarakal awla mu ne nit ki nag bu ñëwee jëlul laqisat mais mu jël beneen baat boo xam ne mais du xawsat boo xam ne day joxe même maanaa waaye bu boobaa loolu dina baax doy na waaye bàyyi na li gën a yey ndax li gën a yey mooy nga utiliser kàddu gi ash-shari'u sallallahu alayhi wa sallam waxoon mu ne imam al ibn abi jamra nee na wa yuxazu min al hadith yi dañuy jële ci hadith bi istihbaabu mujaanabatil alfaaz al qabiha wal asna wal uduli ila ma la qubha fihi waaw mu ne dañuy jànge ci xadiis bi que ne sopp gu ñu sopp nit ki di mooy tënd ko kaddu yi nga xam ne baaxul moom lañ doon dox bi ñuy tàmbale wal asma ak ci wàllu tur yi waaw jël ay tur yoo xamante ne moom lañ doon wax ay kañaat yu mel noonu di ko tudde nit loolu da koy moytu ak yoo xamante ne nii euh, xesew ah yi xesew ñang xesew caw déedéet yooyu da nga koy moytu wal asma ci tur yi ak tamit ci kàddu yi wal udul léegi nag boo leen bàyyee nga géng jëm ci loo xamante ne amul li nga xam ne mooy lu ak lu ñaaw waaw waaw kon mu ngi noonee quoi wallahu taala alam mu ne wa fiihi nekk na ci balee ñoom al imam ibn abi jamra fahlu diini rahimahullah anna al mar'a yatlubu al xayra bil fa'l al hasan wa yudifu al ila nafsihi walaw bi nisbatin ma mu ne dañ ciy jàngi ke ne nay fexe di sàkku jullit bi ki dem ci borom bi tabaaraka wa taala nekk jullit te borom bi rek ñor ko yitteel ko daa war a nekk koo xam ne day sàkku yiw xattaa di gàgga lu baax lu rafet waaw am nekk être optimiste xool tout le temps positif bi waaw borom bi jamaalu borom bi taaru borom bi xam naa lii moom di xool côté boobu te di tendre jëm ci loolu waaw tari muy tofaleel boppam di annexer boppam lépp loo xamante ne yiw kese la même bu dee ne c'est relatif waaw waaw waaye wa yadfa'u sharra an nafsihi mahma amkan te muy soril boppam lépp loo xam ne du lu yiw lum gën a ma ne waaw wa yaqta'u al wasla wala al wasla baynahu wa bayna ahli ash-sharr hatta fi al alfaaz al mushtarika te mu dog digganteem ak diggante waa ñaaw waa waa mbon même bu dee kàddu yi nga xam ne dafay bari ay lu muy tekki waaw nga xam ne man na dégg lii mën nga ko dégg lii mën nga ko dégg lee bu dee waaye mbon ñi dañ koy utiliser ah wala boog mën na lambaale comme xabu sa bii loo xamante ne lu mel noonu la moytu ko nga seeti beneen baat waaw te loolu imaam da ciy indi ba léegi moo tax buntu bi ci tegu euh, day day day moytalekuloo yu mel noonu même hatta bu dee loo xam ne nit ku baax lañ koy wax ab jullit nga koy wax leneen loo xam ne ab rab la wala ab animal yone saa xam ne moytu lool wala li nga xam ne ab ab gàncax mu ne moytandiku leen loolu waaw waaw. waaw dinañ ko gis ci bii yow ñëw nga xam ne sib guñu sib ngay tudde al inab karman voilà <laughs> loolu insha allah bul yakam ci loolu bu agsee guñ ci kon mooy bépp baat boo xam ne sax dafa am lafdun mustarak la lafdun mustarak mooy boo xam ne kàddu la boo xam ne daa bari polysémie la day tekki lii di tekki lii di tekki lii mais sauf que euh, way mbon dañ koy utiliser di ko dégg ñoom nii moytul waaw moo tax te loolu alquran ci boppam doon na ci yar saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum bi nga xamante ne ci la doon wax ne yaa ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adabun alim waaw ca suuratul baqara aaya 104 suñu boroom ne yaa ayyuhal lazina amanu yéen ñi gëm yàlla laa taqulu ra'ina bu leen di waxati kàddu boobu bu leen ko waxati ra'ina parce que yahud yi xam nga saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon nekk ak yeneen saa saab léeg-léeg bu waxee ñu bëgg a dégg loolu la mufassiruna yi di wax wala am lu leen rëcc ci wax ji ñu naan ko ra'ina xaar ñu tuuti mooy unzurna mooy yeneen saa saab man nga ñu xaar tuuti rek waaw wala kii. sauf que yahuud yi ñoom raay naa leneen lañ ci doon déggee mooy à peu près sañu dox bi quoi <laughs> waaw wal iyaazu billah ñoo <laughs> ñoo yées léegi léegi ñoo yées ko <laughs> kaddu googu nag kon nga xam ne boobu loolu ngay dégg waxu imaam ibn abi jamra bi mooy lafzul la mooy kaddu la goo xam ne eh, ndeke kaddu gi ah daa am leneen lu muy tekki ah te kacoor yi ñu ngi kiy jaare waaw kacoor yaa ngi ciy jaare wala may ñu ra'ina mooy urqub naa mooy euh, euh, mooy nga nga nga bàyyi euh, gin ñoo bàyyi xel hmm? waaw ah loolu la mooy urqub naa ihfaz naa mooy wattuñu yu mel noonu waaw <laughs> bu ko defee mooy ñu mën a gën suivre kii sauf que Euh, ñoom borom bi ne leen nag utiliser leen beneen baat waaw li gën a rafet que bii waaw waaw moo imaam na baas ne julli ñi dañ ko doon wax ci wàllu sàkku yonent saa salaam am na ñu xemmeem ci moom waaw almuraat hmm? léegi nag ci kàddu yahuud yi nag ak ŋàññ la woon waaw waaw mooy déggal yal na boo dégg waaw <laughs> waaw yàlla na boo dégg rek waaw isma la sami'ta waaw <laughs> léegi nag ñoom ñu doon profité nag ci loolu ne aa léegi nag ñu doon ñëw nag di ko bërëxal waaw yore saasam bu ñëwee naan ko raina <laughs> waaw waaw nee na benn bés Saad ibn Muaz daal di leen dégg bépp yahud doon wax lool di ko wax yeneen saa ndax xamoon na ne ñoom loolu lañ ci jublu yàlla na bul dégg rek waaw <laughs> ak ñaññ la mu ne gaa yi yahud yooyee aleykum laanatullah waaw <laughs> ah bu ma déggatee la in sami'tuha min rajulin minkum bu ma ko déggatee ci kenn ci mu koy wax yonent bi alay saa salaam la adribanna unuqa <laughs> waat naa ne man Sa'd ibn Mu'adh ku ma déggati ci yahuud yi ngeen di wax yoneen saa sam baatu naa dinaa jël dinaa dóor doqam ak jaasi dinaa ko rey <laughs> gaa yi ne ko yahuud yi ne ko may yoon xanaa nekku ngeen di ko wax ah yéen a ngi wax kàddu ko ñun ñu koy wax ngeen bëgg ñoo kii alquran wàcc na leen yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla nag bu leen waxati comme loolee waaw akbar mu ngi noonu waaw moo tax yooyu nga xam ne ab kàddu la goo xam ne day man a yenu ay mbir waaw waa kàccoor am luñ ciy déggee waa yiw di ci dégge dara sax yooyu moytul seeti boo xam ne moo gën a mat moo tax borom bi ne leen bu leen waxati raayinaa bi waaw waaw yaa ayyuhal ladina amanu la taqulu raayinaa wa kaafiriina kanta yahud yu bon yi yi def lee di bërëxal adabun dina leen euh, euh, ñeel mbugal moo xam ne mu tara tara tara tar la moo xamante ne moo leen di nëg moo leen di xaar mooy dali ci seen loos yi qabbahahumullah wallahi wa qad faal waaw <laughs> waaw loolu moo tax yooyu dafa am solo waaw mooy loolu la al imaam ibnu abi jamra fahlu diini di wax nii waaw waaw kon nag mu ngi noonee waaw ñoom nag comme ni ñu mel rek waaw waaw waliyasu billah waliyasu wallahi billah moo tax kon ñu continue al imam alxafiz ibn kii al ibnu abi jamra rahimahullah kon lii muy wax dafa am solo jàngalem alquran la te ni mooy tëndiku leen kàddu yoo xam ne dafa bari lu muy tekki am ñoo xamante ne way bon dañ koy utiliser waaw di ci jublu dara yow mooy tëndiku leen di waxe noonu waaw mooy tëddaku di waxe wax ju mel noonu waaw waaw alfaazul mushtarak yi hatta yooyu mooy tëddakul waaw wa yaqta'u al wasla la liaison lëkkaale bu ko mën a may mu am ab lëkkaale baynahu digganteem wa bayna ahli sharri waa bon waaw moytul di waxe noonu moo tax jullit rawatina ñi nekk ci wàllu diine ak koy jàngale waru ñoo mel ni leelam daa di waxe comme ñuy wax ci mbedd mi di jaay ne ñoom dañoo dañoo bokk voilà ñoom moom dañoo dañoo no ustaas bi nag ustaas bi no ustaas bi <laughs> ah. moom bu waxee rek nga xam ne i kii ustaas booy disco la ah waaw booy disco moom scro change set se disque bi booy disco wala booy jëmp <laughs> waaw bu la neexee ñooñu waaw mooy di wax ñoom ni ñuy wax mooy booy yu sàggan yi rek nga xam ne ñoom ñoom affaire kii rek ka leen neex waaw ak ni ñuy waxee ay hës hës ay façon wax yu amul benn njariñ fa hës hës <laughs> an boo déggee ni muy waxe rek nga kii yi mu ñuy génn lay noonu lay wax déedéet warul demee noonu yéen yéen a war a xamle wax yu tedd yi waxu yonent bi alayhi salaam wax yu gën a rafet xanaa waxuñ ko sànq ah, waqul li ibaadi yaqulu lati ahsan borom bi waxuñu ko waxal yow yeneen saa sama jaam yi ñuy wax lu gën a rafet yéen ñi war a jàngale lool bu ngeen ko fi bàyyee délaissé ko dem épouse waxu ñi nga xam ne xamuñu ay lam daa lañ loolu léegi kan moo lay xamale yooyu wala yaa billah waaw waaw ah wala imam ibn abi jamra mu ne wayal taxu bi hada anna ad-da'if idha su'ila an hali la yaqulu lastu bi tayyib bal yaqulu da'if mu nekk ñoo xam ne daa nekk koo xam ne ku feebul la wala ku feebar wala yu mel noonu buñ ko nee waa num ne waa waa num demee mbaa yaa ngi ci jàmm ndax num demee ah ñaka yaram bi bu mu ne woo man moom je ne suis pas bien voilà mooy même kàddu boobu je ne suis pas bien xam nga tubaab yi fii tàmm nañ ko ah, ah non je ne suis pas bien mu ne loolu mooy pour <laughs> parce que bien la <laughs> naan man du ma je ne suis pas bien déedéet <laughs> neel bon je suis un peu Euh, seetal baat boo xam ne euh, je suis entre entre deux voilà lu façon bu wax boo xam ne ba léegi mooy dàqaloo sa boppu mbaax quoi <laughs> waaw mu ne waxal ne bon je suis un peu faible quand même waaw loolu ko wax waaw waaw ah, mais nekk naan je ne suis pas bien lastu bi tayyib <laughs> waaw wala yukhriju nafsahu min at-tayyibin fa yulhiquha fa yulhiquha bil khabithin <laughs> bu mu jël kanam boppam di ko eh, eh, yóbbu ci ñi nga xam ne ñoom nekkuñ ci lu baax quoi di ko génne ci mbaax ba pare boo ko génnee ci mbaax lu des mooy mbon nga daal di ko fay eh, jëmale kon lii lépp mooy gis nga xadis bi ni mu gàkk ne bari ay affaire quoi ay teggin yu mag yoo xam ne war nañ ci yar suñu bopp quoi buñ bëggee vraiment Riyâdou na yi borom bi boole ñu ci waaw ndax lii ay teggin la yoo xam ne yépp na yi yonent saa salaam mooy ki nga xam ne mooy seen modèle